wa ala alihi wa sahbihi ajma'iina amma ba'du fa yaqulu al-imaamu al-haafidu shaykhul islaam abu zakariyaa yahyaa ibnu sharaf an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahullaahu ta'aalaa fi kitaabihi riyaadu s-saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi raabi'i cashar wa an abii ribciyin hanzalata bnil rabiicil usaydiyil kaatibi ahadi kuttaabi rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laqiyani abu bakrin radiyallahu anhu faqaal kayfa anta ya Hanzala qultu naafaqa Hanzala qaala subhaanallahi maa taqul qultu nakuunu inda rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam yuzakkirunaa biljannati wannaari ka'annaa ra'ya ayn fa idaa xarajnaa min cindi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam caafasnaa al-azwaaja wal-awlaada wad-dayyaat nasiinaa kasiiran qaala abuu bakrin radiyallahu anhu fa wallaahi innaa lanalqaa misla haazaa fantalaqtu ana wa abu bakrin radiyallahu anhu hatta daxalnaa ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqultu naafaqa hanzalatu ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam faqaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa maa zaaka qultu ya rasula allahi sala allahu alayhi wasallama nakunu indaka tudakkiruna binnaari waljannati kaannaa ra'yu 'ayn fa ida xarajna min indika aafasna alazwaaja walawlaada waddayi'aati nasiinaa kasiiran fa qaala rasulu allahi sala allahu alayhi wasallam walladii nafsii biyadihi law taduumuuna alaa maa takuunuuna alayhi indii wa fi dikr la saafahatkumul malaa'ikatu alaa furushikum wa fi turuqikum walaakin yaa Hanzalatu saa'atan wa saa'a salaasa marraat rawaahu muslimun rahimahullah qawluhu rib'i bi kasri raa wal usayyidi bi dammil hamzati wa fathi siin wa ba'dahaa yaa'un um mushaddadatun maksuura wa qawluhu aafasnaa huwa bil ayni was siini al muhmalatayn ay aalajnaa wa laa'abnaa wad-dayyi'aat al ma'aayish kon al imaamul haafiz rahimahullahu taala an-Nawawiyu rahimahullahu taala eh, muy wax ne ci buntu bi eh, nga xam ne ci garab gi mu ñuy présenté ci garabu nit ñu sell ñu te yiw radiyallahu anhum wa ja'alana Allahu min amin muy bunt bi nga xam ne ci lay leerale li nga xam ne mooy di jublu ci jaamu yàlla yi li nga xamante ne mooy ak diggu doomu alhamdulilah nekk ci diggante ëppal doo nekk ëppal ak gàttañu al ginnaaw bi nga xam ne lañ jeexal ci jotaay bi ñu génn li jëmoon ci xadiisu Seydina Abu Muhammad Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma ah, ibn al-Aas léegi jëmoon ci yonente may saa saa bi nga xam ne moom la ne woon da koy def ci la ko bàyyam kalaame yonente may saa saa mu ne ko doo ko man loolu moom doo ko man waaw wàññiloo ko ba koy waxe la koy wax walillahi alhamdu wal léegi ñu jël xadis bi ci tegoon waxoon na ñaari xadis a des ci garab gi ci bunt bi muy xadis tey cent muy téeméer ak juróom fukk ak benn xadisu téeméer ak juróom fukk ak benn mu ne waan abi ribi bu ngi ko jëlee ci koo xam ne dakkantalam saxaaba boo xam ne moo doon abi ribi moo doon al imaamu Nawawi ca jeexital ba mu ne qawluhu ribi wax jëm ne wax ne ribi loolu bi kasri ra rib'i la bul wax rab'i de bul wax rab'i mais wala rub'i non rib'i mu ne Hanzalatu Hanzala la tuddoon ibnu Rabi' di doomu ku ñuy wax ar-Rabi' mooy Hanzala ibnu Rabi' ibnu Sayfi ibnu Rabah ibnu al-Harith ibnu Muawiya ibnu Mujashi' bokkoon ci waa banu tamim al usayidi al usayidi du al asadi al usayidi al usayidi moo tax mu ne wal usayidi bi dammi ca jeexital ba bi dammil hamza hamza bi bul wax asadi de bul wax ah déet al hamza wa fathi siin siin bi nga def ko sa u sa wa ba'daha ginnaaw siin googee yaa un mushaddada yaa boo xam ne dafa am shadda usayyi maksura boo xam ne ci suuf lañ commence moom la lay wax léegi dii bi moom yomb na waaw lii waxoon na la ca daal benn téere ba ne yenn yi dinaa ko leeral waaw dabt xafi alfaadiha waaw ndax lii ku tëb ma nga gis comme que yi al asadi da cee yomb nga ñëw rek naan asadi alors que dire al usaydi waaw al usayidi bokkoon batn la woon benn clan la woon ci waa banu tamim ah, tribu bu mag boobale eh, mu ginoon a nag moom Hanzala mi mu ne ahadil ahadi kuttaabi rasulillah alkaatib moo la alkaatib ndax dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo doon bindal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw bindukatu yonent bi alayhi salaam ñi ko doon bindal moom mii Seydina Hanzala da cee bokk te ñooñu xulafaa ur-raashidun yi Seydina Abu Bakar Seydina Umar Seydina Ali Seydina Usman naka noonu eh, ñoom Seydina Ubay ibn Ka'b Seydina eh, Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu ak Seydina Muawiya ak kii Seydina Hanzala mi ñoom ñoo ci gën a siiw ah Seydina Ubay Seydina Zayd ibn Thabit al-Ansariyaan Seydina Hanzala ak yeneen ak ñenn ñi am dañoo mujj euh, dem kàcc dem Quraysh naan ñoom ñoo ko doon dicté <laughs> lam doon bind te waa Quraysh xam nañ ne fii la ne woon yow xamagula woon sax naka nga mën a waxe ne yow la <laughs> wala moom dugg ko woon ci diine ji waaye comme que ça faisait leur leur leur leur chocolat leur pain sa waay seen affaire moo tax ñu malgré xam nañ ne waa ji day nar mais ñu jàpp ko noonu ba yonent bi saa saa am ne woon keroog bi ñu ubbi Makka ku ko gis waa jooju moom même mu la mosoo ci euh, kiiwu Kaaba gi sax man ngeen koo faat voilà léegi euh, euh, Hanzala mi moom dafa bokkoon ni ko doon bindal waaw bokkoon na ci kutaabul wahyi ñi nga xam ne ñoo doon bindal yonent bi alayhi salaam ah. gis nañ Seydina Ali radiyallahu anhu keroog sulhul Hudaybiya ba euh, kii ne ko ci <laughs> euh, defoon accord li muy bind ba bind min Muhammadin lii de mooy ma hada lii mooy li nga xam ne moom la dëppoo ba bi du koy bind nii maa qaada li nga xam ne rasulullah Hanzala sallallahu alayhi wa sallam mu ne non Muhammad rasulullah Abdullah rasulullah mu ne déedéet effacel rasulullah law alimna annahu rasulullah maa haramnaahu walakin uktub kama kunta taktub Muhammad ibn Abdillah alaysa kadhalik <laughs> saa yi dafa neexoon quoi Seydina <laughs> Ali ne dara laa effacé wu nga dara rasulullah non man moom du ma ko effacé yonent wala saa saa ne ko war ma fan lañ fan nga bind rasulullah ci këyit bi fan nga ko bind comme que yonent saa salaam mënul woon a liir <laughs> jamono jooju <laughs> war ma fan nga ko bind mu ne ko <laughs> ñu wan ko ba mu effacé ko boppam mais wallahi inni la rasulullah wa in kadhabtumuni waaw am naa ci yàlla ne man maay ndaw yàlla même bu dee ne weddi ngeen ma waaw kon Seydina Hanzala mii nag. ibn Rabi al-Usaydi moom ci ñooñu la al-Katib am na nag ñu ne benn yoon la bindal yonent bi sallallahu alayhi ko du ko tudde loolu am na wax la euh, bu ma al imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ngi koy tudd bi muy def tarjamaam ci euh, euh, bi muy def tarjama saxaaba yi radiyallahu anhum al-Isaaba fi tamyiz as Euh, naka noonu it al imaam az-Zahabi ci as-siyar muy siyaru a'lam an-nubala mu ngi tudd affaire bu mel noonu ne radiyallahu ta'ala anil jami' kon Hanzala ibn ar-Rabi' al-Usaydi al-katib bindkat bi ahadi kuttabi rasulillah bokkoon ci ñenn ñi nga xam ne ñoo doon bindal ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waaw ko bindal ay waxyu waaye di ko bindal ay lettres yi nga xamante ne nii moom lañ doon yónni ci buuri jamono waaw moo tax la diplomatie de de de de kii des missives de loolu dafa yàgg ci kaw suuf waaw daf fi yàgg jullit bi nag boo koy def ngir roye ko yonent bi alayhi salaatu salaam boo nekkee ministre wala gouverneur wala monsieur le maire est-ce loo loo voilà mu ngi noonu amoon na ci ñoom Seydina kii Abaan ibn Sa'id ah ñooñu it ci bindkatam yi la woon ak Xaalid ibn Sa'id ibn al-Aas ah ak al-Alaa al-Alaa ibn al-Hadrami amma al-Alaa malik al-Bahrayni voilà <laughs> amma al-Alaa Alaa boobu bële euh, ndeysaan ibn al-Hadrami ah nga xam ne mbokk la woon ci Amr ibn al-Aamir ibn al-Hadrami ak Amr ibn al-Hadrami mi mi waraloon xare Badar ah moom mii seen mbokk la woon al-Alaa ibn al-Hadrami moom bokkoon na ci ñi nga xamante ne bindkatu Yonent bi alayhi salaatu salaam ñi nga xam ne ñoo gënoon a saxoo di bindal Yonent bi alayhi salaatu salaam mooy Seydina Zayd ibn Thabit ak Seydina Muawiya radiyallahu anhuma ñoom daanaka ñoom ñoo ñoom moom dañ cee yàgg nekkoon ñu saxoo woon di bindal Rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam kon al-kaatibu ahadu kuttaabi Rasulillah bokkoon ci kenn ci ñi nga xam ne ñoo doon bindal wahyu ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waaw mu ne nag lan la wax mu ne annahu qaala nee na laqiyani Abu Bakr mu ne sëy na Abu Bakr dafa dajeeg man radiyallahu anhu muy Abu Bakr men xalifatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu fa qaala mu ne ma kayfa anta ya Hanzala ne ma waaw Hanzala naka mu mbaa yaa ngi ci jàmm mooy la comme sa mbokk ci bedd ni ngeen di dox ngeen di waaw asalaamaaleykum waaw waaw sëñ bi wax na nga def waay mbaa na ngeen def ah loolu la comment portez-vous voilà ça va tout le monde va bien alors ah loolu la <laughs> kayfa anta ya qultu Hanzala nee na ma ne ko naafaqa Hanzala xam nga hadith bi gis nañ ko fi ci biir téere bi tuddoon nañ ko fi hmm? mu ne naafaqa Hanzala Hanzala daanaka nekk na naafiq naafaqa Hanzala moom nekk na naafiq Hanzala mii ngay gis di wax ak moom naan ko comment ça va ça va kay parce que nee na Abu Bakr subhaanallah maa tax ne ma subhaanallah mooy loolu mooy waxu julli boo gisee lu lay yéem wala nga dégg mooy lu lay delloo ci borom bi waaw mais doo kontaan naan jaaf waaye ay jaaf noo bokk ma kii noo yow moo tax yeneen tubaab saa saa bu ñu solo kii dañ ne Allahu akbar bu ñu gis leen jaaf ak yu mel ni ay subhaanallah waaw. dinañ ko même lu leen jaaxal lu leen kii comme euh, bi gaa yi ne yeneen ci laay saabsaab euh, bi ñu jógee Xunayn bi ñuy dem Xunayn euh, defal ñu tamit ay façon garab goo xam ne dañ ci kii ah <laughs> dañu ciy jaamu quoi comme ñii ñii yi ñu yore seen jaas yi di ko wékk ci garab gii di fa jaamoo ko defee ñëpp mu ne subhaanallah loolu la yeneen ci laay saabsaab wax voilà boo déggee lu leen jaaxal loo xam ne xaar woo ko wax. mu ne loolu jàpp lool loolu mooy sunnaa yonent mi alayhi salaatu salaam waaw beneen baat boo fi wax li yonent mi alayhi salaatu salaam doon wax ak saxaabaam yi ko gën waaw waxoon nañ la ci jotaay bee weesu boo bëggee xam lu gën ci circonstance bu ne ci jamono ju ne xoolal yonent mi alayhi salaatu salaam lan la defoon ci jamono joojee nga def loolee. kon subhaanallah moo tax Seydina Siddiq ni ko gënoon roy mu wax li yonent mi alayhi salaatu salaam doon wax subhaanallah maa taqul li fi hanzala ah, subhaanallah gàcc nga la waa borom bi borom bi sori na li nga xam ne ñu xamul dara moom lañ koy jéem a taq waaw subhaanallah maa taqul mooy étonnement mais looy wax nii qultu nee na ma ne ko mais nakunu inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yudakkiruna bil jannati wan nar ka anna ra'yu ayn mu waxoon ra'yu ayn non ra'yu ka anna ra'yu voilà ka anna anna ra'yu ayn mu ne ñun parce que ra'yu ayn am na waaye ra'yu ayn it am na waaw ndax bu dee ra'ya mooy masdar la comme mooy comme fii dañ koy gis ra'yal ayn voilà loolu mën na nekk tamit kene mel ni dañ koy gis lii ja jërëtan waaye ra'yu ayn mooy comme si ñun dañoo nekk ci xaalu koo xam ne day gis àjjana ak safara ci ay gëtëm voilà mu ngi noonu kon mu ne yu nag dañuy nekk ci ndawul yàlla li sallallahu ah, Abu Bakr radiyallahu anhu mu ñuy fàttali àjjana di ñu wax ci mbirum àjjana wan naa ak safara ñu ñuy gis jalaalu borom bi ak jamaalu borom bi jalaalu borom bi ci safara jamaalu borom bi ci àjjana ñu xam ne daal borom bi du kenn waaw ñu mel ni dañuy gis ñaari réalité yooyu di ko dund ku yor loolu nashba aynay en face de lui di ko gis saa su ne nga xam ne mbir mi da nga koo teg sa xar sa diggante bët yi kooku mooy yàlla du ko yomb te da lay transcender yéege ay maqaama yu sori mu ne ñun muñ nekke nanti bale sal sam loolu ñuy contempler à travers aljana ak safara ki nga xam ne mooy moo leen def waaw ak kattanam man-manam ak soppanekoom ak ni nga xamante ne mooy al musabir ni mu mën a jëlee ju opposé yi boole leen ak la mu digg xéewal yu rëy maa la aynun ra'at wala udunun sami'at wala xatara ala qalbi bashar def ci benn kër gi loo xam ne maa la aynun ra'at loo xam ne bët mësu koo gis waaw wala udhunun sami'at bu dee ci li ñuy dégg ca bànneex ya fa nekk ci ñu déggaabul loo xam ne nopp masu koo dégg bu dee cay xol di dégg ci ay bànneex wala xatara ala qalbi bashar loo xam ne foo fële ca bànneexu ajjana loo xam ne masula toq ci xolu mbindeef waaye safara bu def fa loo xamante ne nii wal iyaadu billah waaw wa hum yastarixuuna fiiha waaw gaa yi nekk fa di yooxu mais nga a boolee tàngoor bi ak zamhariir gi seddaay bu tar bi nekk biir safara ah safara gaa yu bari dañu foog ne safara kese la mais am na côté boobu dafa sedd guy guy boroom bi mën a boole yooyu def fa ci biir li muy tàkk noonu am na ay aqaarib ay ay ay jiit ay scorpion yu toll ni innama ci ngand yuy fett gaa ay jaan yuy mattaate pourtant ñoom ñu ngi ci biir ak safara buy lakke te moom lakkule nan la jaan yi ak ñii scorpion yi nit jiit yi nekk ci biir safara si nga xam ne nit ñi buñ fa duggee la leen di lakk kullamaa manisat juluuduhum baddalnaa lahum juluudan ghayrahaa suñu borom ne saabu dañ leen fay dugal saabu seen der yi ñoree ñu soppi leen der yi wuteeg ya ñu yoroon li yazuqul azab ngir ñuy gën a mos mbugal mi nga xamante ne moom laa leen réserver moom laa leen doon tëkkoo ñu naan ñu yoon newu ci loolu amul mu ngi lakk doomu aadama yi jinne yi mais jaan yi nekk ci biir jiit yi nekk ci biir ak yeneen façon yi nga xam ne ñoo fa nekk ni gën mbugal ñoo fa ne mais ñoom affaire bi lakku leen non nga gis sopp borom bi ah xam nga imaginer mooy foofu yeneen réalité la xam nga fii boo jëlee ab safara taal ab taal ah saat jëlu picc sànni ko ci day ko ci day lakk jëlu nit sànni ko ci day lakk loolu lay xam mais mi di noonu nit koo ko sànni jinne boo ko sànni mu lakk jaan yi nekk ca biir di leen matt ak akaari biir yi ca biir jiit ya ak yooyu di leen fet scorpion ya ñoom moom lakku ñu ñu nga fa ngir di leen gën mbugal waaw borom bi def loolu ak na muy soppane ko ci seen yaram ya nga xam ne saa bu demee bay ñor rakk bay ñor mu soppi leen der yi ñu yor jox leen yeneen der ngir ñu gën a mos mbugal mi waaw mu ne ñun nag dañuy nekk foofu yonent bi saa saam dañu fàttali yooyu hein dañuy nekk ñu ci inda rasulillah ci ndawal yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam yuzakkiruna bil jannati wan nar dañu fàttali ajjana ak sabar ka anna ra'ya ayn mel dañ koy gis nii ak suñu bët suñu gët yi mel ni dañoo nekk di jàmmarloog moom suñu xaal nekk xaalu ko koy gis waaye fa ida xarajna min indi rasulillah waaye bu ñu génnee fa yonent bi alayhi salatu wassalam ah aafasna al azwaj ah léegi nag ñu daal di al imam an-Nawawi mu ne wa qawluhu aafasna huwa bil ayn was sin al muhmalatayn mu ne bil ayn ala de du xa de mu wax aafasna de bil ayn wa siin ak siin gu wow al muhmalatayn ñoom ñaar kenn amu ci tomb ah di amul tomb siin di amul ñetti tomb waaw mu ne ay alajna mooy traité nañu di dugganteeg wala abna ñuy fowat di eh, nekk ci ay distraction ak ñan al azwaaj soxna yi suñu njaboot yi ak suñu soxna yi ndaw si bu demee jóge ci yonent may sa sam dem ci boroom këram noonu la waaw ñu daal di préoccupé woo ci loolu le ak suñu wàll yi ñu am ci ñoom ak yi ñu ñoom yi ñu am ci ñun hein loolu daal ci lañu newee wal awlaada ak gone yi mooy di distraction moom walla waaw foog nit nit ki di foog ay doomam ak njabootam soxna si di foog ay doomam ak boroom këram ci njabootam ñu nekk ci yooyu mooy fàtte la réalité ajjanaat safaraat yooyu ñun ñu ngi feneen ñu ngi fii ñun léegi waaw wa dayaat ak li nga xamante ne nii mooy ad dayaat lan mooy ad al imam an-Nawawi mu ne al ma'ayish mu ne mooy ah li ñu xam ne moom la ñu war a dunde waaw al ma'ayish mooy li nit ki di dunde ci alal ju mu war a toppatoo ba man koo am man ci dunde wala métier wala ab moo xam ma bu dee ab boo la wala am jaayam la ay am toolam la ay mbiram la ay activité personnelle yi muy amee la muy dunde yoo yële di ko toppatoo moom lay wax wa doyaat ah wala bu dee entreprise la ay commerce ay firme wala ab ab ab ab eh, ab élevage wala ay ginaar yoo xam ne moom lay yar ay bali bali ay xar yu muy yar ay ay ay ay yu muy yar ay pittax yu muy yar ay picc yu muy yar ngir di ci amee lu mu dundoo ci mel daal mooy daal activité ñun nekk ci yooyu rek buñ ko buñ fa nee nag nasiina kasiira dañuy fàtte lu bari ci li yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon fàttali waaw mooy l'équilibre bi entre di connecté fële. te duñu wàññi akku kenn ci njaboot gi borom bi euh, booleel ak yi nga xam ne moom lañ war a def ngir dund équilibre boobu amuñu ko man naa man naa ko am man xam na laa ko bu may nekk fii di fàttali leen naxi naa ñu fàtte côté bi ki mat dëgg-dëgg nag mooy ki nga xam ne day boole ñaari day am équilibre boobu jamono bi nga xam ne ci lay yéeg ak yéegam mooy ak wàccam ak wàccam moom ay mooy ak yéegam te loolu moo doon moo loolu moo doon xaalu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam moo tax keroog ma ne la xadiis bi ñu fi gisoon ne idaa daxala ramadaanu bu ramadaan da duggee sayyidatu Aysa ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam al ashr idaa daxala al ashru awaaxir fukki fan yu mujj ci ramadaan yonent bi alayhi salaatu wassalaam ahyaa al layla wa ahyaa ahlahu ah, wa shadda al-mi'zar wa shadda wa jadda wa shadda al-mi'zar <laughs> am ñenn ñu ne shadda al-mi'zar loolu kinaaya la ci ne du jege jigéen ñi da leen di sori ngir di jaamu yàlla dëgg la bu dee i'tikaaf lay def kay loolu da leen di sori ndax suñu borom moo ne wala taqrabuhunna wa antum aakifuuna fil masaajid bu leen jege seen soxna yi waaye soxna yi buy i'tikaaf bu mu jege borom këram fekk yéen a ngi ci jàkka yi di i'tikaaf moo ne i'tikaaf ci jàkka lañ koy def de passage ah. <laughs> dëgg la bu dee loolu kay loolu la waaye ahya layla wa ayqadha ahla ba pare mu yee ay kii ngir ñu bokk jaamu yàlla ji so soxnaam yi loolu di ci jaamu yàlla la bokk moo taxoon ma ne loolu du lu gën a dëgg na kene day sori jigéen ñi da leen di kii déedéet loolu ci boppam jaamu yàlla la tax le fait muy def moom ci noonu ak yéegam ca la ne jamono jooju ñi jàpp ne daa ak wàcc la déedéet loolu mooy ak yéegam en même temps Seydina Hanzala nag radiyallahu anhu an usayyidi radiyallahu anhu mu ne ñun nag loolu lañ loolu lañ manu waaw buñ ñu nekk fu kawe xaal yu kawe waaye buñ fa génnee ba jaxasoog soxna yeeg suñu doom yeeg suñu lëgéy yeeg suñu yooyoo ñu fàtte na si naa kasiiram ñu fàtte lu bari lii la wax Seydina as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu